ah ci kitaabul masaajid wa mawaadi'is salaa baabu karaahatil ixtisaar fi salaa ya imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne ixtalafa al-ulamaa fii ma'naahu mu ne boroom xam-xam yi wute nañ mais ixtisaar lu muy tekki ak mutaxassira bii nee na lay tekki mu ne fa saxiixu alladi alayhi al-muhaqqiquuna wal aktharuuna min ahli al-lugha mu ne li nga xamante ne mooy li gën a dëgër ci li nga xam ne ñu xóotal masala bi ak ñi nga xam ne mooy ñu ëpp ci waa langue waa linguistique waa langue arabe wal gharib ak ñi nga xam ne ñooy seet kàddu yi nga xam ne dañu tumuranke ci xadiis yeeg yooyu di ko luñ bët da tamit di ko di ko seet di wax tamit di di di indi maanaa bi nan la ko arab yi doon wax ak ashari bu ci lan la ci jublu wal muhaddisiin ak muhaddisuuna yi wa bihi moom ci lii lañ wax mu ne wa bihi te lii qaala ashaabuna fi kutubil madhab al madhab mu ne suñu mbokk yi Shafi'i yi suñu téere yi madhabu Shafi'i yi ñun suñu boroom xam-xam yi lii lañu wax anna al muhtasira huwa alladhi yusalli wa yaduhu ala mooy kiy julli fekk ay loxoom jël ay loxoom teg ko ci digg li waaw mel ni ku jaaxle mu ne wa qaala al Harawi kon imaam an-Nawawi kon gis nga lii la àndal waaw léegi nañ yem yeneen yi muy wax imaam al-Hafiz na Hajar moo ko gën a développé parce que imaam al-Hafiz na xajar day joxe waale tegtalu gaa yi wax yi yeneen wax yi nga xam ne kon wax nañ la li nga xam ne bala ñu kii mooy li gën a dëgër ci muxtasira ak muxassira yooyu yëpp euh, mutaxassira yooyu yëpp lan lay tekki ak ixtisaar mooy nit ki di julli jël ay loxoom teg ko ci hanche yi ci suufu fi muy takk ceinture voilà léegi <clears throat> ci franc yi ci wet gi donc ci wet gi al imaamu al-Hafiz Ibn Hajar léegi nag nañ continuer ginnaaw bi mu la nee lii mooy li siiw ginnaaw bi mu nettalee xad ñi ñi wax ne lii lay tekki te ah, ah, ah, lii mooy li siiw ci tafsiru al-mashhur min mu ne wax ak al-Harawi waaw fil gharibin anna al muraada mu ne al imaam al harawi de daal dinay nettali que li muy eh, liñ ci jublu mooy bil ixtisaar qiraatu ayatin aw ayatayn min aaxiri suura déglu yeneen i nettali yeneen tax tafsir lan moo iqtisaar mais dëgëru ah attention waaw lu ñuy nettali la mais laysa bi dëgër insha allahu taala loolu gënu dëgër mu ne mu ne loolu mooy lan moo ne nettali naa ne liñ jublu ci al iqtisaar mooy jàng lii moo taxoon ayub moom la ciy doon wax naan li tax ayub doon bañ baat boobu ah doon bañ na non non non du loolu moo taxoon imaam akii de <laughs> biñ ko laajee na ko ah Hisham de ibn muy Hisham ibn Hassan de daa solo jële ci Muhammad ibn Sirin mu ne yeneen saa salaam sa jëli sayna Abu Hurayra mu ne anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ah, naha anil ikhtisar fi salat mu ne déedéet li mu wax mooy taxassur la waxu ikhtisar problème bi nag fii la lii la doon bañ parce que daa mën a tekki leneen <laughs> moo tax mu ne mu ne al-Harawi kon rahmatullah alayhi nee na moo liñ ci jublu mooy di jàng a benn aay ak ñaari aaya min aaxiri suura jël ab saar comme ngay julli dem ca amana rasulu ca gannaaw ca ca baqara ca benn aayam ñaari aaya walla ca feela nga jël foofu di ko jàng ci julli waaw loolu ñu ne loolu la mais xam nga loolu moom lay sa bi dëgër parce que loolu kan moo ko tere kooku kenn na ko terewu terewul yeneen saa sam terewul lool voilà waqiila am na ñeneen ñu ne mooy an nii na mu ne mooy lan mooy nit ki dal gi mu war a dal ci biir julli ji mu effacé ko ñàkk koo def am ñu li mooy ixtisaar lii lañ tere waaw mu ne wa hadani al qawlaani mu ne gis nga ñaari wax yii ñaar yi wa in kaana ahaduhuma min al ikhtisar mumkinan parce que ikhtisar mooy loo loo loo loo gàttal comme loo loo résumé moo tax mu ni mukhtasar la mukhtasarul xalil ah mukhtasar mooy loo xam ne résumé la luñ gàttal quoi tënk ay masala yu bari ñu tënk ko fenn wala loo xam ne kenn ko am daa bindub livre nga defal def benn benn mukhtasar voilà mooy résumé ko waaw ñoom nag mooy la fait que yow nga ñëw jàng ñaar wala benn aaya loolu loolu mu ne loolu même bu dee ne loolu mën nañ ko dégg ci wax ji ah. waaye mbir wa hada wa in kaana ahaduma min al-ikhtisaar mumkina leen mën nañ ko jàppe lool lakin riwaayatu taxassur wal xasri tabaahuma mu ne waaye riwaay yi ñëw moo tax loolu taxoon ñu jaaroon ci riwaay yooyu yëpp di wax ne taxassur la yor naha ani taxassur ak alxasri loolu moom day tere mooy bu boobaa lii daal mënatu la tekki lool non loolu day leen di bañ loolu moo taxoon Ayyub rahimahullah doon bañ mu ixtisaar bi <laughs> mu ne mu ne waqiila am na ñeneen léegi defal na la loolu kon ñi naan aaya wala ñaari aaya imaam al-Harawi nettali ak tamit le fait que hadaf li nga xam ne mooy dal mu ne waaye am na ñeneen ñu wax ne al ixtisaaru waaw mu ne kanta al ixtisaar ah mooy an yahdifal aaya allati fiha sajda idha marra biha fi qira'atiha hatta la yasjuda fi salati li tilawatiha am ñeneen ñu ne non al ixtisaar li mel la mooy waaji jàng aay ah, di jàng di tari di di di di julli di jàng comme par exemple saar boo xam ne daa am ak sujjóot comme suuratu sajda ah alif laam alif laam lan la sajda bi gaa yi di tari ak àjjuma rek boo demee Medina bari na comme que ren saa sol da ko doon tari noo tax ñenn ñi buñ demee foofu <laughs> bu ñu miinul dem ci jàkka yoo xam ne dañuy def lool mooy di tari ba pare rek jekk rek sujjóot ba àgg fooy sujjóot nga sujjóot ci biir julli ji mooy alif laam miim tanzil <laughs> voilà waaw fi nga xam ne yoneen saa da ko doon jàng da ko faraloon di jàng ajjuma ju nekk fajar ci fajar ji mook suuratul insaan Medina nag bari na luñ koy def daanaka man yam ma fa fekk yépp imaam yépp loolu lañu def bon Makka moom euh, doon fekk na fa ñu def lool waaye fekk na fa tamit ñoom ñu jàng leneen loo xam ne du tuuratu sajda mais mirina moom li ma seetlu yëpp mooy imaam bu mën a julli bu mën a jiite fajar àjjuma moom boo moywul boo àndeek ay ñoo xam ne miinuñ lool boo leen mënee prévenir avant waaw ne leen ah bu lool xewee nag mooy def leen li imaam bi def rek mooy boo déggee mu jekki tari ba ci kii. Hmm? innama yuminu bi ayatina alladina ida dukkiruu biha xarruu sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiruun nga jekki régg mu ne allahu akbar am na dañuy sujjóot dañuy dañuy dañuy jàpp ne imam bi bon dañuy rukkoo alors que imam bi daa sujjóot léegi dañuy yekk soit bon ñu ñu nekkal ci wet gi dinañ gis bu dee ñenn ñi nga xam dañuy gis ñenn ñi di sujjóot ñenn ñi di rukkoo gars yi bu dee miin doo nooy def te yow rukkoo ngay baat gi imaam bi tari na ba sëgg nga jekk rek déggaat ko muy allahu akbar rek commencé tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an yad'una rabbahum khawfan wa yow yi mooy <laughs> loolu parce que ren saa sam da ko <laughs> doon def lu bari <laughs> loolu moo tax léeg-léeg prévenir ñi nga àndal te nga ragal ne bon peut-être ñu bañ ko xam ñu bàyyi ci xel neneen leen fii nag loolu la ñuy faral di def mais obligé wul que man nga dajeeg imam boo xam ne deful lool mais en tout cas ñu bàyyi ci xel waaw xam ne ren saa sam nu mu doon def la boo tax ñoom ñu koy def xam nga loolu euh, bon <laughs> loolu sax du ma danañ jàll. voilà léegi kon loolu lay wax ne par exemple ngay jàng saar boobu. ñëw ba agsi ci sajda bi noonu nga bañ koo jàng <laughs> waaw mooy am yaxdifal aayata allati fiha sajda mooy buy tari ba boobu mu soti aaya boobu effacé ko waaw ci jàngam li muy jàng ci biir julli ji ngir bañ a julli ngir bañ koo sujjóot waaw ah waaw kon voilà <laughs> hatta la yastura fi ngir bañ julli sujjóot ci julli ji ndax jàng bu ko jàngee ne ah mbaa duma sujjóot sujjóot ji nag du farata ah voilà léegi mu ne loolu xakaahul Ghazali imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne lii ci ko nettal ma Abu Hamid seen bi al-Ghazali rahimahullah mu ne wa haka al-Khattabi mu ne kanta al-imaam al-Khattabi imaam al-Khattabi nag moo jiitu woon al-imaam al-Ghazali rahmatullah mu ne imaam al-Khattabi moom nettale maanaawam an yamsik an yumsika bi yadihi muxas maxsiratan ay ay asan yattakaw alayha xam nga fi salaa mooy xam nga euh, moo tax ikhtisaar en fait mooy ëpp tuum am yat day day dafa jóge tamit ci ci dafa bokk ak racine loolu mooy yat aw yat <laughs> imaam mu ne loolu yoneen saa sam di tere fii am ñu ne loolu loolu mooy kuy julli yoru yat mooy nga julli taxaw yoraale aw yat woo xam ne yow da ci dañ da ciy sukkootoo di ciy sukkandikoo loolu la tere waaw mu ne lii nag wa ankara hada ibnu arabi fi sharh at fa ablagh mu ne lii nag imaamu ibnu arabi al ibnu al-arabi al-maliki di taalibe imaam al-ghazali bële moom bi imaam al-xattaabi bi bi mu ëndee waxu imaam al-xattaabi bi da koo weddi ne lii moom mooy da koo añ ne de lii moom tekkiwul waaw mu ne ba pare mu jotale ci loolee. mu ne wuy wayu ayidul awal maa rawaa abu daawud wa an-nasaa'i min tariqi sa'id ibn ziyad qaala sallaytu ila janbi ibn umar fa wada'tu yadi ala xaasirati falamma salla qaala haadha salbu fi salaa waaw mooy euh, euh, euh, mu ne mu ne lii lii lii dëgëral que ni li nga xam ne mooy dëgëral mooy tekki bu njëkk bi que ne non mooy nga jël say loxo def ko ci say hanche mu ne lii dëgëral ak tekki bu njëkk bi mooy lan. mooy li nga xam ne imaam Abu Dawud da koo solo ah jële ko ak al imaam an an an-Nasawi ya an-Nasa'i an-Nasa'i rahmatullahi alayhi rahmatan rahmatan wasi'a mu ne ñoom ñaar ñu ne kii ne euh, Euh, lu imaam al-Hafiz Ibn Hajar doon wax tey voilà mu ne voilà voilà <laughs> mu ne kii imaam al imaamu ah te kii euh, bon Sayyidatu Aïsha da pardon moom itam solo na ko ah voilà loolu daa mel ni waxuñu ko woon Sayyidatu Aïsha imaamu Tirmidhi xam nga mu ngi wax ne Ibnu Umar tamit jëlee nañ ko ci mais Sayyidatu Aïsha solo na ko waaw mu ne kaanat Masruq an Aisha radiyallahu anha anna kaanat takrahu an yaj'ala yadahu fi xaasirati wa taqulu inna al-yahuuda taf'alu lii dinañ gis ci wax yi mooy wax ji gina a sori boo xam ne moo nettali mooy wax ci mbir mii tere gu ñu tere lii mooy waxu sayyidatu Aisha bii voilà waaw ci ñi nga xam ne ñoo naan loolu jëfu yahuud yi la woon loolu mooy bi ci gën yàgg comme niñ koy gisee ci wax yi léegi nañ àggale imaam al-Haafiz Ibn Hajar kon mu ne ci imaam Abu Daawud ak an-Nasaa'i solo nañu ci yoonu Sa'iid ibn Ziyaad mu ne damaa julli ci côté Sayyidina Ibn Umar radiyallahu anhuma léegi nee na man jël man bi may julli ci wetam maa ngi jël samay loxo def ko ci samay ange sama ndigg li <laughs> bi jullee ba pare <laughs> mu ne ma hada lii mooy as fi salaa mooy comme <laughs> mooy comme si euh, xam nga partie ku def loolu lay mel ni ku ñu ku ñu ku ñu daaj quoi fi salaa ci biir julli waaw akbar léegi loolu la Mawlana Ibnu Umar wa voilà kon ndax koog day niroog koo xam ne day mel ni ku ñu crucifié quoi koo xam ne dañ laa daaj <laughs> voilà mu ne ko lii la voilà kon loolu yoo ne ni lii moom lu ñu tere la léegi nag mu ne lii day dëgëral que ne kon tekki bu njëkk bi loolu moo koy dëgëral voilà mu ne wa ba pare Ibnu Umar tegal ko ci wa kaana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an te lii yeneen saa sam da ko doon tere ah loolu la imaam Ibnu kii doon wax sànq Euh, at yi naan Ibn Umar tamit solo na lu mel ni léegi nag mu def après bu ñu waxee li imaam al na Hajar du wax léegi mooy àtte bi mais lan mooy àtteem parce que quand ba léegi imaam al-Hafiz euh, yi nga fi wax yépp waxagoo fi lan mooy àtte affaire bi waaw dafa xaram dañ koo sip wala lu ci nekk léegi dinañ ci ñëw insha allah waaw. léegi euh, mu ne imaam alxam naajar mu ne nag wax tulifa fi xikmati nahyi an dalik boroom xam-xam yi nag wute nañu waaw lan mooy sagesse bi tax yonent saa salaam tere yi nit di julli jël ay loxoom jàpp noonu digg li mu ne fa qiila li anna iblisa uhbita muxtasira mutaxassira mu ne ndax bi ñu koy wàcc am nañu ne di ko jële ca péeyub yàlla ba di ko wàcc ci suuf noonu la noonu la xaal boobu la wàcce mu ne lii nag axrajahu ibn abi shayba imam ibn abi shayba abu bakr moo ko solo min tariq humayd ibn hilal mawqufa mu ne loolu nag ci yoonu humayd ibn hilal waaye loo xam ne ah ca ko loolu àggul ba ci yeneen saasam mu ne waqiila beneen wax ne looloo tax ñu tere ko li anna al yahuda taksuru min fi'lihi fa nuhiya anhu karahatan li bi bihim ndax yahuud yi am ñu ne yahuud yi dañoo bari li ñuy def noonu ñu tere ko ngir bañ di niru niruloog ñoom mu ne loolu axrajahu al musannif fi dhikri bani israil an aisha Ah, kii nii moo ko solo imaam al Buxaari rahimahullah mooy biñ la waxoon sànq voilà bi muy tudd waa mbiru banu Israaïl jële ko ci sayyidatu Aishatu radiyallahu taala anha wax nañ la ko sànq ah. léegi te loolu wax na mooy li gën sori ci kuñ ko jële lu mel noonu koo xam ne waxam que ne tax tax bi waa tere bi tere bi Seydina Abu Hurayra riwaay na ko Seydina Abu Hurayra euh, euh, Ibn Umar ne ne saa sax da koy tere mais lan moo tax tax bi loolu lay wax. voilà kon mu ne zaada ibn abi shayba fii fi salaat ci julli mooy ba bari yahudi di ko def ci julli mu ne wa fii riwaayatin lawu am na noo xam ne loolu lañ ko jëlee ci al imam nabi shayba léegi mu ne la tashabbahu bil yahud loolu la koy sayyiduna Aisha bu leen niru nirul yahudi ah. mu ne beneen tax tax waqiila li annahu raahatu ahli naar ñu ne waa waa safara buñ leen buggalee bañ sonn sonn buñ bëggee noppale day noonu lañuy def <laughs> def nii waaw <laughs> jël seen loxo yi wala yaazu billah adana allah minan nar mu ne lool axrajahu ki ko solo ki ko génn ci téere mooy ibn abi shayba abu bakr rahimahullah aydan ba léegi jële ko an mujaahid ci mujaahid ibn jabr hmm? waaw waaw mu ne wad'ul yadi ala al-haqqi istirahatu ahli an-nar mu ne teg sa loxo moom ci loolu mooy ci ancheg yooyu loolu mooy Euh, li nga xam ne mooy nooflaayu waa safara mu ne waqiila beneen tax tax li am na ndax kat façon defi noo sifatu raajisi xiina yanshu mu ne mooy ki nga xam ne day fadd ay way jamono yi koy defee noonu nag di di di di puukarantu waaw di di di décliner ay wayam nag di puukarawut di di nangam ak i nangam ci <laughs> rajas ci doo xamante ne kii caaxaan la ak puukaru kese mu ne rawaahu lool solo na ko Sa'id ibn Mansur ki nga xam ne mooy Sa'id ibn Mansur min tariqi Qays ibn Abbad mu jël ko ci yoonu Qays ibn Abbad bi isnaadin hasan ci sanad boo xam ne hasanin bu baax la mu ne wa qiila beneen taa tax am nañu ne li annahu fi'lul mutakabbirin non loolu jëfu ñi nga xamante ne mooy ñu rëy ñi la mu ne lool hakaahu nettali na ko al-Muhallab daal imaam al-Muhallab mu ne waqiila beneen tax am na ñu ne li annahu fi'lu ahlil masaa'ib loolu mooy jëfu ñi nga xam ne ay musiba leen daal mu ne lii mooy nit bu yekkee ci musiba muy def lool te nag booy julli newoo ci musiba ko mu ne xakaahu daal dina koy tere na nettali li al-Xattaabi al imaam imaam al-Haafiz Hajar mu ne qawlu Aïsha waxu sayyidatu Aïsha min a'laa maa warada fii zaalika wa laa munaafaata bayna al-jamii' mu ne li gën a kawe lu gën a sori li tax tax bi mooy li sayyidatu Aïsha wax lool mu ne nag wax yi yëpp benn dàqante wu ceeg moom waaw amul benn boo xamante ne ni dafa dàqante ak morom ba léegi nag ginnaaw li nga ne ma mais attends ah très bien merci ba jërëjëf barakallahu fiik wa jazakallahu <laughs> xayran ay amit waaw <laughs> ah. <laughs> léegi wax ji mooy euh, waa léegi ah ah lan mooy àtteem al imaam abu al al azim al abadi rahimahullah ci li nga xamante ne <coughs> mooy awnul ma'bud sharh sunan abi dawud rahimahullah bi mu tuddee comme li imaam jëlaat li ñoom imaam al hafiz ak ñeneen wax ñoom imaam an-nawawi rahmatullah alayhi mu ne wal xadis yadullu ala tahrim al ixtisaar mu ne xadis bi nag day ware ne <laughs> waaw parce que boobu moom li mu doon saraa boobu mooy xadis ibn Umar biñ la wax sànq nga xamante ne Ziyaad ibn Subayh al-Hanafi moom moo ne sallaytu dama julli ila janbi ibn Umar fa wada'tu yadayya ala xaasiratayya falamma salla qaala haadha as-salbu fi as-salaat alhamdulillah wa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yanhaa anhu waaw mu ne euh, moom euh, euh, Ziyaad ibn Subayh rahimahullah mu ne damaa julli ci côté Ibn Omar mooy li Imaam al-Hajar doon wax léegi nee na ma jël sama ñaari loxo teg ko ci sama ñaari hanches yi ci sama ñaari wet yi waaw kom jàpp sama diggali lool bi nga xam ne falamma salla bi mu paree mu ne ma hada as-salb lii mooy crucifié mel ni koo xam ne dañ laa salbu daal di lay daaj fi salaa ci julli mu ne wa kaana te nekkoon na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanha anhu doon ko tere léegi nag imam al al azim al abadi rahimahullah mu ne hadis bi day tegtale ci day tegtale que ni mooy kon lii dafa xarama ah. waaw ala tahrim al ikhtisar mu ne wa qad dhahaba ila dhalika ahlu dhahir mu ne nag ñi ne lii dafa xaram mooy waa zahir yi mooy zahir yi ñoom moom dañ naan tere ana leneen asta na lu ko bi di lii leneen amut kon daa xaram <laughs> waaw an tere goo xam dafa joyal loolu ne lii daa xaram waaye mu ne wa dhahaba ibnu abbasin wa ibnu wa aisha wa ibrahim an Ibraahiimu an-Naxa'i wa Mujaahidun wa Abu Mijlaz wa Maalikun wal Awzaa'i wa Shaafi'i wa ahlul Kuufa wa aaxarun ilaa annahu makruuh waz-zaahiru maa qaalahu ahlu az-zaahiri li-'adami qiyaami qariinatin tasrifu an-nahya 'ani at-tahriimi alladhii huwa maanahu al-haqiiqi kamaa huwa al-haqq kaa moom daa ànd ak al-'aziim nag daa ànd ak zaahiri mu ne kanta kon ñoom ñoo jàpp ne dafa xaraam mu ne wa dhahaba ibnu abbas kanta mawlana abdullah ibnu abbas wa ibnu umar abdullah ibnu umar wa aishatu ak sayyidatu aisha radiyallahu anha wa ibrahim ñoom ci sahaaba yi ah wa ibrahim an-nakha'i ci tabi'i wa mujahidun ibnu jabr wa abu mijlaz wa malik ak imamu malik wa lawza'i wa lawza'i wa shafi'i imamu shafi'i wa ahlul kufa wa kufa mooy hanafi ak boroom xam-xam yene kufa wa akharun ak ñeneen mooy jamaahirul ulama ah ñoom li ñu wax dañ ne non loolu dañ koo sib waaye mu ne wa zahir waaye li feeñ mooy li waa ahlu zahir wax ndax amul dara lu ko wëlbati jële ko moom lañ la doon wax ñoom moom bu saareo tere gisuñu leneen lu ñëw di dindi tere boobu dañ naan daa xaram voilà lu koy dindi ci xaraam bi yóbbu ko ci beneen maanaa boo xam lu koy dindi ci maanaa xaqiiqi dëgg-dëgg tere googu mooy xaram waaye insha allahu taala loolu euh, waaju jumhur li ñu wax moo moo moo gën a dëgër parce que ibnu ma ibnu Umar bu doon ne lii da day wane ne julleem yàqu na julli waa yàqu na doonu loon bàyyi quand euh, ki nga xamante ne nii mooy Ziyaad ibnu Subayh ah moom du ko bàyyi noonu waaw mooy daa julli ba pare ne ko lii bu doon lool dina ko añ bu doon ne day leer na ko ne lii moom day yàq julli dina ko ne eh eh Ziyaad reprendre sa julli bi waaw. mane ne répérandratal sa julli ji laa wax demal nga julliwaat parce que yow li nga fi def c'est tere c'est interdit alors te loolu waxu ko ko kon loolu dañ cee xame ne ah loolu euh, nekkul loo xam ne euh, lu ñu xaraamal la ah waaw imaamul xaal nag dañu Ziyaad ibn Sa'iid mais ñun Ziyaad ibn Subayh la lañ am al-Hanafi te loolu loolu mooy turam ah. damay ragal ne ñële euh, taban bi ñoo juum waaw imaamul xaal na Hajar sànq yaa ngi yaa ngi dégg bi muy wax da ne lii dëgëral wax ju ne ixtisaar la lay tekki mooy li nga xam ne moom la imaam Abu Daawud ak Nasaa'i solo ci yoonu Sa'iid ibn Ziyaad Sa'iid ibn Ziyaad moom la wax Sa'iid ibn Ziyaad alors que Ziyaad ibn Subayh la waaw parce que dafa am waaw wax na dëgg lu may wax nii en fait ci yoonu Sa'id ibn Ziyad sauf que Sa'id ibn Ziyad du mooy jëf waa parce que Sa'id ibn Ziyad moo jëlee xadiis bi ci Ziyad ibn Subayh voilà loolu la mooy imaam al noonu la noonu du fëdd frappe dama doon ragal ne ñoom dañu jaawale tour bi foofee mais jaawalewu na voilà voilà jaawalewu parce que ki mu tudd noonu moom du moom la histoire bi euh, mooy en Euh, li nga xam ne fi erreur bi nekkee ci euh, nettalib sayna al imaam al haafiz ibn bi mooy dane Sa'id ibn Ziyad moo ne sallaytu hmm? foofu la erreur bi nekkee Sa'id ibn Ziyad alors que Sa'id ibn Ziyad moom déedéet moom du moo jote Ibn Umar moom du moom boo xew xew xew boobu moom Ibn Umar la non Sa'id da koo jëlee ci Ziyad ibn Subayh al-Hanafi bon déglul imaam al-Haafiz euh, kii al Abu Dawud kitaabu salaat tafri abwaab ar-rukuu' wa sujuud baabun fi at-taghassul wal iqaa' foofu la ko ni mu ne haddathanaa Hammaad ibn Sari mu ne nettali Hammaad ibn Sari di Abu Sari ibn Mus'ab Ah, at-Tamimi ad-Darimi al-Hanzali al-Kufi al-Warraq rahimahullah aqa an Waki' mu jëla ko ci Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih Abu Sufyan ar-Ru'asi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war rahimahullah an Sa'id ibn Ziyad mu jëla Sa'id ibn Ziyad mu ash-Shaybani al-Makki ñi ne Basri ñi ne Basri la ñi ne Kufi la rahimahullah moom moo ne an Ziyad ibn Subayh al-Hanafi voilà mu jëla ko ci Ziyad ibn Subayh al-Hanafi Abu Maryam al-Basri al-Makki waaw te imaam al-Hafiz Ibn Hajar ci Taqrib at-Tahdhib dana kii siqa moom moo ne sallaytu qaala sallaytu ila janbi ibn Umar man julli naa ci côté Seydina wa Mawlana Ibn Umar muy Ziyad ibn Subayh mais du Sa'id ibn Ziyad voilà foofu imaam al-Hafiz dama foog ne moom moo juume noonu voilà parce que Ziyad ibn Subayh la mais pas Sa'id ibn Ziyad Shuwaybani kon loolu laa la bëgg a wax ne en tout cas bu dee côté acte bi insha allah li waa jumhur wax mooy li gën a dëgër mooy loolu du du du du du du du du du mooy mais gënul nag waaw. parce que bu doon bu doon loolu daa xaraam àgg foofu quand Ibnu Umar quand même loon bàyyi waa ji noonu ci biir muy def loo am dafa xaraam waaw xanaa dina ko au minimum mu xëcc kii bi te lool mooy jëf yooyu yàqul julli moom mu xëcc loxoom. ngir wan ko ne lool ndax yeneen saa saam julli na waaw wëlbati Seydina Ibn Abbas doon jullee ak moom jaarale ko beneen côté bi ba kii ak tamit ñoom Jabbaar <laughs> ibn Saxr wan <laughs> leen wëralee indi kii leen puus leen ci ginnaaw ñoom ñaar loolu jëf yu mel noonu yàqul alors que kii kon du def loo xam ne lii daa xaram ba pare mu bàyyi ko noonu ci biir julli ji wallahu ta'ala